ko ñëpp bokk boo ci mënee tëdd te kenn du ko yëpp ci ngay jaaxal waaw boo ko mënee luumal te kenn du ko yëpp nga amu fi tëdd ji ba pare dinañ tëkku ndax yow am nga ay sëriñ yoo xamante ne gaay xama nañ la ku ñëwee sëriñ nga ku ko tudd rek salaam nañ dina nagga waaw ku mu tudd rek waaw bu ko defee am kenn ku tudd noonu ka affaire bi faatu gaay sawaay yoonu jàmm bari wut tax waa ji nag di sévir xame ñu xame ko loolu bu foog ne moo ci ne di jël alal yi ñëpp nit ñi am di ko lekk ci maa tay te kenn du wax ndax ko wax nee na mu dóor na benn ab sëriñam dóor na loo xamante ne nii dina la faat ndax def na ne moom tudd dee la waaw mooy yooyu yëpp ñun dañoo nekk ñoo xamante ne nii alal moo yóbbu suñu fëkk ñoo moo fëkk suñu xol yeeg suñu xel yeeg suñu lépp alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir looloo fi am li ñu préoccupé fëkk suñu lépp yëng noom rek ñuy yëngal mooy ëppalante ci alalu àddina moomeelu àddina waaw li nga kërante kese nu ma ko amee baax na ko borom bi gërëme déedéet noonu lañuy nekke ba dañuy dee ñu yóbbu ñu ñu siyaare ñu bàmmeel waaw kon nag ñii nii rek ñoom noonu lañ melul woon ñoom dañu amoon al-ghina li yonent bi alayhi salaam waxoon laysa al-ghina bi kasrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs yonent bi te gisoon nañ ko fi tamit tuddoon nañ ko fi laysa al-ghina nekkul bi kasrati al-arad bari loo bari loo xamante ni moom nga dajale ci wàllu alal ak am amu àddina du loolu mooy mooy mooy mooy ak richesse du loolu mooy ak koom ñu ne ko waaye yoon ci balay saa saam kon lan mooy koom mu ne walakin waaye li am ba des al ghina ak koom ak richesse mooy ghina nafs nit ki mën a maîtriser bakkanam mën a téye bakkanam ba lépp loo xamante ne dagamul ci moom du ko laal lépp loo xam ne lënt lënt la du ñu dugg du bàyyi bakkanam rek. boyal ko diw fas wu màmb jëm ci yu ko kese day mën a retenir boppam man di sàmm di téye boppam même dee bëgg na lii waaye am na lu ko day du ne ah naa jël rek ngir ëllëg alors que ñu koy jox instant T ngir ñu ñàkk la yow instant T ko nga bëgg boole ci sa bopp ñu ñàkk ñi naan naa ko téye amaana ndax li may am wóorul wal iyaazu billah di dalal sa xel ci loo xam ne ngir mën a jël alal joo xam ne ngir yooy ñàkk ñi la woon ñii nag salaf yi radiyallahu anhum wa ardaahum bu yonent bi alayhi salaatu salaam ne xayrul quruuni qarnii thumma alladhii yaliihi thumma alladhii yaliihi thumma alladhiina yaluunahum sa li gën ci siècle yi ci génération yi fi jaar mooy man yonent bi alayhi salaatu salaam bi ma dund topp bi ci tegu topp bi ci tegu loolu wallahi yonent bi ay saab saab moo xam mooy ci xam te moo xam li tax mu wax loolu ñun ñooñu bokk ñoom ñi ngay gis ñuy taxawaalu ci mbedd yi ci benn jamono mukk xanaa du yonent bi ay saab saab moo ne borom bi dafa yëddu xolu jaar yi xool xool ñi ni gën a sell ginnaaw yonent yi alayhimu salaam mu tànn boole ma yónni ma ci seen biir génnee ma ci seen biir moo tax humu saxaaba waaw humu saxaaba humu alladina rabbahum almustafa wa kafa ñoom la yeneen ci waaye saasaam bi yàlla belli tànn ko daal di yar te ku mu yar bay ñoom ak ni ñu yar allah ñu ñoom itam yàlla kese taxul leen a jóg ñu tuub jikkooy ña leen yar ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-'ulaa al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin waaw mu ne dañ doon jël alal bu ñëwaatee ci riwaay imaamul Bayhaqi wal hadith fi dalaa'il an-nubuwwa rahmatullah mu ne dañuy ñëw waa ji du ñu am alal ji ku ñu ko jox lu dul ne moom du deñ dañ ko koy joxaat hatta yarji'a bi maali ñu joxaat ko alal ju bari jim fi indi or bu bari beek euh, xaalis bu bari beek joxaat ko ko waaw waaw yatadakkaru man yada'uhu fii moom mu toog di xalaat waaye ne kan la ko war a jox ci ñu ñàkk fala yajidhu waa ji ci boppam moom ci boppam trouvé wul ku mu ko jox te ñuy yéere lool ci nguur gi trouvé wuñ ku ñu ko jox waaw lu tax mu ne qad aghna Umaru an-naas mu ne ndax Seydina Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu anhu woomal na nit ñi Allah da leen woomale ki duy ci seen poche yi ku nekk ay alal bin ajz ci maandu te waaw ci maandu te ñu gis ne moo laa doon wax gis nga bi mu ñëwee doon na jox ay exemple bu tey roi Salman bu da Arabie ne woon ay MBS yi Mohammed Ben Salman ak façon yooyu ngaa yeeg famille royale seen privilège yépp ay effacé lépp ñu delloo ko ci trésor public gafaka gi ñépp bokk li ñépp bokk te lay def ku fi amati dara da nga koo liggéey Seydina Umar ibn Abdul Aziz noonu la def nit ñi gis gis mooy nekkul ay discours yu ñu leen di wax faites ce que vous ce que je vous dis waaw faites ce que je vous dis et ne regardez pas naa la lool mooy waxu koo xamante ne nii amul personnalité waaw dee leen li ma leen di wax waaye bu leen li may def amul personnalité aarun wa naarun wa shadar loolu gàcce la gàcce bu njomboxtalu gàcce la ci kii wax loolu Seydina Umar ibn Abdul Aziz dafa def nekkul di discours nit ñi ay discours yu kenn xamul dafa def nit ñi gis mu ñëw bépp privilège bu famille royale famille xalifa ji xilaafa ji amoon lépp la dindi kenn amu fi dara mu def ni maamam Seydina Umar ibn al-Khattab moom ci boppam day de du du du am privilège amul waaw nit ñi gis loolu te loolu bu ko defee dotation yi ku nekk ña war a am waa diwaan ak yooyu ñu leen jox la ña war a am waaw amul kii fii la bopp du de dara gaa yi bi mu leen feesale loolu alal ji loolu borom bi day indi barke anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samawati wal as-sama'i wal ard xanaa borom bi waxul lo waat naa ci yàlla ne waa ahlal qura gis nga waa gox yi dëkk ay bu ñu gëmoon seen bor dëgg dëgg nañ ko war a gëm wattaqaw ragal ko dëgg dëgg ragal digaleem tey sori ay tereem te moom kese tax suñu borom nee na wat naa ne maa leen di ubbil leen ay futuhat ay fatx yu rëy laa leen defal ay barke yuy tubbee ci asamaan si ak suuf yi di génn ci asamaan si dox ci taw bi suuf si lépp économie dox lépp ay dox waaw waaye malheureusement defuñu ko mais ñii bañ ko defee borom bi defal leen ba ba lay ñëw indi sa alal di ko joxe doo am kenn ku ko lu tax qad aghna Umar an-nas waaw lu am na Seydina Umar ibn Abd al-Aziz alayhi ridwanul aziz yi moom daal dinay doyloo nit ñi tax na ñépp woomal Allah moo tax affaire ci njiit yi la deux ans et demi la def chamboulé lépp waaw moo tax gis nga ñun suñu réew ñu naan non cinq ans rek lañ am c'est pas suffisant ma ne c'est suffisant garan la c'est largement suffisant te xool suñu tukk si ñuy wax imagine Seydina Omar ibn Abdul Aziz xam nga doon jiite woon yow monde bi ba monde bi teg depuis xilaafaay jullit ñi jeex amul bennum réew mu jiitee noonu àddina amul xam nga mooy la moo jiitee péninsule arabi bi yëg Makka Médina biladu Sham gis nga liñ naan ay Proche-Orient Moyen-Orient Israël tay Palestine yooyu Jordanie Irak Yémen Égypte Tunisie Algérie Maroc ak partie fële ci kaw biladu Khurasan Perse ay Ouzbékistan Azerbaïdjan Irak Afghanistan mais loolu lépp boo ko ci jox la yow est-ce que yaa ngi imaginer est-ce yaa ngi imaginer une seconde kan moo jiite lu toll noonu imaginer nga loolu yow bilaadul Hind wa Sind une partie de l'Inde tuuti bilaadu ay Bukhara yooyu yëpp moo leen jiite woon Ouzbékistan deux ans et demi la def transformé lépp yow nga may wax ay gaa yoo xamante ne nii ay tukkusu Sénégal yi nga xam ne yow li ma wax ni territoire yi ma la wax nii ngeen yow boo ci génnee Sénégal lan la lan lay représenter ci kanamu loolu hatta États-Unis ci boppam lan lay représenter ci kanamu loolu noonu hatta URSS Russie lan lay représenter ci kanamu territoire yi yëpp boo leen boole France moom dama koo jël teg nee. l'hexagone day dara du topp sax ci géej la ñuy nga ne yow problème yooyu fa am cinq ans yi la may daa tuuti quoi <laughs> alors que kii def deux ans et demi transformé lépp ba nit day joxe alalam bëgg saraxate yàlla tax ay or xaalis duñ am kenn kuñ ko jox dañ ko koy joxaat ne ko ah man ngaa jël bu dee yow xam nga ñoo xam moom it du xam kenn kuñ ko jox lu tax axna Umar an-naas ndax Seydina Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu anhu daal dinay woomal nit ñi non ah day wax léegi gars yi di tëj non non non mais c'est que condition ma ne ma bàyyi la waxi caaxaan yi bàyyi sa waxu caaxaan yi nga naan condition moo la ci doon a tarle foofu te bi mu ñëwee ñi mu jàmmaarloo ay ñoñam la jàmmaarloo d'abord parce que yenn yi manoo koo man lu dul ka tàmbalee ci sa bopp ibda bi nafsika summa bi man ta'ul boo ko nga tàmbalee wax naa la privilège yu bépp famille amoon da koo dindi tàmbalee ci ki nga xam ne mooy nekk xalifa bi mu muy moom benn privilège amata ko nga xam ne yow nit ñi dañuy mën a roy ci yow xam ne kii du ay wax yu yuy jaar ci ngaaw yi kese la duy ci suñu nopp yeeg suñu gémmiñ yi ba suñu biir yi fees déedéet kii dafa def ñu gis day tax day woo ñépp ci affaire bi mooy donner le tampon waaw gaa yëpp ay suivre arran yi dañuy suivre mais bu dee suñu nguuru caaxaan yi nga xam ne moom lañ yor ku ñëw doo fi def ama à peu près tous teg ko rek voilà affaire bi daa metti bi ñëwee on pensait que voilà ndeke le déficit était beaucoup plus grave gars yi ils ont saccagé ni ñu fi jiitoon nos prédécesseurs lu ñëw nga ne nos ñi ñu fi jiitu woon ñoom ñoo yàq lii ba léegi bi ñu ñëwee rien jeex na léegi je demande une ñu jox la beneen gaa yi la a xam ne yonent way sa ñu suur gis nga loo leen mën a jox la wala yamla'u batnul ibnu eh, ibnu adam illa turab waaw law kana libni adam waadin aw waadiyani min dhahabin aw fidda la eh, eh, day laaj yeneen ci wàllu saa saa nee gis nga doomu aadama bi bu amoon xóot woo xam ne lépp or la or moom moom day sàkkuwaat beneen day naan yàlla bu ma mënee amaat beneen moom tout le temps il voit plus gros que ses que que ses yeux quoi waaw day sàkkuwaat beneen moo tax yeneen ci wàllu saa salaam ne ñoom noonu lañ ñor moo tax biiru doomu aadama bi dara du ko feesal lu dul suuf mooy mu faatu gas dugal ko ci biir jeex loo kese waaw mooy ki nga xam ne nanguwula yaru ci alquran ak sunna te ñu doy ko mu fexe bakkanam mu daal di koy noon ndax loolu mooy reneen nafs allah kon nag wallahi ñi ñëwaat ci li yonent bi alayhi salaatu salaam wax allah wala in talat bika hayaa mu ngi wax ak sayyidina Ali ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu ha <laughs> la tarayanna ar-rajul te mooy bu mujj bi mooy ñetteel bi di ga gis nit ki yuxriju mil'a kaffihi min dahabin aw fidda yatlubu man yaqbaluhu minhu nit ki duy ay xaalis ñëw di sàkk ku mu ko jox ngir yàlla ku mu ko sarax te yàlla tax waaye du trouver kenn ku koy nangu ci moom yeneen tuwaayu saataan bi mu waxee mooy nangu tontu na gaa yi taxawa te gisoon nañ ci waaye yee weesu ki doon jàmbat ak ñàkk hey ndekete yow boo xaaree tuuti rek bu la yàlla guddalee saw fan te xool yeneen tuwaayu saataan jamono yi Seydina Adi di ñëw mooy entre l'an neuf ay l'an huit jàpp la l'an onze l'an neuf l'an dix l'an dix côté boobu la woon ginnaaw gàddaay Seydina Abdul Umar ibn Abdul Aziz la ci début cent yi la génn àddina waaw ci début cent yi ci la génn àddina allah mooy li ñu ci saa saa matul sax cent matul sax téeméeri at lam doon wax am moo tax xoolal li Seydina Adi di wax Seydina Adi nee na yonent bi alayhi salaam tekki ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne bi mu waxee lii mu ne wala yalqayanna allaha ahadukum yawma yalqaahu wa laysa baynahu wa baynahu tarjumaan yutarjimu la li gisoon nañ ko mooy hadith bii nii gisoon hadith vingt di hadith cent trente neuf liñ tàmbalee téere balee bi lii fii la ko yonente bale saa saa waxoon te gisoon nañu benn part ñu ne bii moo gën a moo tax tey ñu taxawaat ci <laughs> nuurun ala nuur wallahi mooy waxu yonent bi alayhi salaam mu ne xoolal mu ne te dina daje kenn ci yéen ku nekk ci yéen boroomam bis ba muy dajeeg moom mooy yawmal qiyaam wa yawma turja'uuna ila Allah la laysa baynahu wa baynahu tarjumaanun yutarjimu lahu te du am kenn kuy nekk digganteem ak boroomam ak digganteem ak moom ku koy interpréter du am fa yaqulanna nee na borom bi wallahi dina wax bu keroogee jaam bu nekk ci yéen ne ko alam ab'as ilayka rasulan fa yuballighak est-ce que yónni woon ndaw alayhi salaatu wasalaam ci yow mu daal di lay jottali waaw nga ne ma mais man yonent ma saa saa bu mu génnee àdduna man xaaju maa dund kon man ñu ne la ne mooy rasuulu rabbil alamin message bu agsee ci yow mooy ka anna rasuulu ka anna rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad jaa'ak waaw bu message accès ci yow mu ngi mel ni yonent bay saa saa mala dikkal moo tax moom ci boppam moo tax sharaf la waaw ballighu anni walaw aaya sharaf la ba pare mu woyofal ñu walaw aaya teraanga la jottalil koy jottalil rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne jottalil leen ma même bu dee benn laaya la ngir woyofal ko waaw bul xeeb képp moo tax bu doon yónni ñoo xam ne yaman yónni ñuy dem woowi di ñii yónni ay lettre yooyu te moom du moom moo dem saxaaba yi ñenn ñi ñoo doon dem di jouer rôle boobu te rôlam la waaye xeet yonent bay sa sam borom bee leen yëkkati dagg dara ci risaala bi joxaale leen ñoom ñuy woote moo tax yonent bay sa sam doon wax ñoom Seydina Mu'aaz ak ñi doon yónne innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu muy mu'assirin dëgg dëgg dañ leen a yebal ci nit ñi ngeen war leen a prêcher la bonne parole woo leen ci l'islam gii nga xam ne mooy mucc gi dañ leen yebal nag dëgg-dëgg dañ leen a yebal ngir ngeen woyo ngeen yombal mbir yi bu leen dem di compliquer dund nit ñi di naan diine ji mel noonu déedéet waaye dañ leen a yebal ah dañ leen yebal ngeen di yombal waaye yebaluñ leen ngeen di jafeñal diine ji ak dund nit ñi Allah te nañ ko gis ah, ah, ci bunt bi ñëw après hadith yi mel noonu ah mooy bu la message bi dikkalee yow mu ngi mel ni yonent baay saa moo la dikkal waaw kon nag mu ne waa benn tarjumaan am yoroomam ne ko ndax yóbbalu ma la woon ab ndaw alayhi salaatu wassalaam fa yuballighak mu ngir mu jottali la te jottali na la sama message fa yaqulu bala boobaa dina ne ah kay fa yaqulu borom bi ne ko alam a'tika malan aw wa la alayk ndax joxuma la woon alal defal la ngënil yu bari waa yëkkati ci ñu bari ci kaw nit ñi loo am lu nekk di ko xeeb am na ñoo ëppale loolu yëgal ne ngëneel la gu la borom bi defal ca kaw ñooñele est-ce joxuma la woon alal gënale ci ñu bari ci nit ñi fa yaqulu bu boobaa jaam bi dina ne balaa ahakay bu boobaa nag fa yanzuru an yaminihi mu xool ndeyooram fala yara illa jahannam du gis lu dul jahannam wa yanzuru an yasaari mu xool càmmoñam fala yara illaa jahannam du xool du gis lu dul jahannam qaala ali sayyidina ali ne sami'tu an-nabiyya dégg naa yenente bay saa saam keroog mu ne sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma ittaqu an-naara walaw bi shiqqati tamra faman lam yajid shiqqata tamra fa bi kalimatin tayyiba mu ne dégg naa keroog yenente bay saa saam mu ne ragal leen safara waaw même bu dee ne aw ŋàllu aw dog aw xaar xaaj tàndar ma ngay xaaj ko ci digg bi saraxe ko ngir borom bi jaare ci loolu nga def fegal la ci tàngaayu ak lakk-lakku safara mu ne képp koo xamante ne dajoo leneen li nga xam ne mooy ŋaalu tàndarma fa bi kalimatin tayyiba na nga fegoo safara ci lan ci kaddu teey ta rafet ta baax qaala ali xool sayyidina ali li ko yonent may saa waxoon naan ko boo guddee fan mu ne radiyallahu فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة mu bi yonent bi saa saam njëkk a wax waat naa ci yàlla yéen sama taalibe yi may nettale xadiis bi man ci sama bopp te yéen a ngi koy dund ak man ba ko yonent bi saa saam doon na ko wax jamono jot yéen a ngi nii man ak yéen koy dund man mii gis naa loo gis ndaw as jigéen. jóge xiira ñëw ba kaaba di agsi wala umra si ragalul kenn ku dul yàlla loolu man nii maa ci teg sama bët te yonent bay saa saa waxoon maa ngi doon wax ci sama bopp ay na du'aaru tayy waaye yu magu sama waaso yi nekk bu boobaa ah! waaw boobu rek nga fii manis mu nekk man bii wax kii bi xool la yeneen ba ne sax bi bi bi mooy deuxième bi mu ma boobu moom daf maa sursutuloo non moo moo tax ba wax ko ko moom yeneen ba ne sax sa am laajaat ko question bi bu répété waat ko ngir leer lu est-ce que yonent bi ma xam lay wax boobu gis nga boobu nee man mii di de wallahi <laughs> wa kuntu daman nii bokk naa fii man iftataha kunuz Kisra bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ubbi trésor Kisra yi mooy ñoo nërmeew Kisra ci saxaaba yi ànd ak Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq radiyallahu anhuma <laughs> oh ak ñoom Suraqa ibn Malik ibn Jurhum jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab ci lañu ubbee Kisra nërmeew Kisra ñoom Qudaama ibn Maz'un radiyallahu anhum gaynde yooyu ñoo dem fekk Kisra daal di lëjënd Kisra ak nguuru Kisra ca xare yu siiw ya non xare yu xare yu siiw ya <laughs> lëjënd Kisra Seydina Ali ne man mii ci laa wax <laughs> moo tax xoolal Suraaqa même boobu ci sanad bi am na yeneen ci may saasaam da koo mas a wax ne ko mais Suraaqa <laughs> mooy ku doon jéem a kar <laughs> ba muy gàddaay moom Seydina Siddiq radiyallahu anhu bi mu déggee waa Quraysh naan mi atu naaqa lañ teg saa jëlem téeméeri jëlem Suraaqa nekkoon sangu waa Banu Mudlij ne mi atu naaqa waajal wam def lam defoon wa tuddoon nañ ko fan yee Suraaqa moom bi mu tuubee am na nettali bu naan yeneen ci may saasaam dana ko mais Suraaqa kayfa bika gis sa bopp bi nga xamante ne nii ci lañu lay takkal gis nga ceinture bi Kisra yi takk jour bi nga xam ne yow yaa koy takk Suraaqa mi ci awlu Banu Mudlij bi sa waay Suraaqa naan tiit mel ni bopp bi daa tourné quoi bi ko naan ci ma ne saa saa waxee lool <laughs> mooy li ma la waxoon sànq gis nga pël bi nekk Daara Jolof benn pël bu nekk Daara Jolof wala benn kii. ab ab ab masaay fii di sàmm ay nagam <laughs> wala pël nekk fii eh, ci ci ci Mauritanie Mauritanie wala Mali nga ne ko eh, saay mais yow nan ngay demee bi nga xamante ne gis nga couronne bi couronne bi ñuy couronner les présidents des États-Unis jour bi nga xam ne yow. ci sa bopp sa ndëppal ci sa bopp lañ koy teg di la takkal yi nga xamante ne moom lañ leen di takkal bés boobu nga waaye waa jaar ne kii kii kii man ak sama yi nga xamante ni nii gis grande ville sax sama mu naan ma moo loolu la Suraaqa loolu la ko nekk bay saa saa wax moo tax Suraaqa keroog bi ñu ubbee radiyallahu anhu moo tax keroog Seydina Omar radiyallahu anhu bi gaa yi indee alalu Kisra ànd ak ñoom Seydina Hudayfatu ibnul Yaman radiyallahu anhu gaa yi ñu ngi koy indi ñoom Seydina Hudayfa xam ci lu nekkoon wallahi ci ay mbaam lañ waroon ñenn ñi di dox jël trésor yi teg ko ci kaw mbaam mi di dox jóge Perse ba ñëw ba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu ay koowa indil alal bi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Seydina Omar bi ko gisee dafa jooy wallahi dafa jooy ne inna alladhina ataw bi hadha la <laughs> ci yàlla xaalis muy briller bi ñu ubbee palais gis nga gis nga palais Kisra yi nga xam ne lépp or la woon daanaka ñu dajale or boobu yëpp indil ko xalifatu rasulillah xalifaay jullit ñi xalifaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ala saakini abdal sàtt sax yow xoolal xoolal monde bi yëpp ba ci yem nag loolu affaire pays bu rek loolu nekk gis nga yenn yi gaa yi lii jikko yi pays yu pauvre yi la déedéet gis nga jikko yi nit la mel mooy li gis bu bu bu bu ñu bu ñu daanelee benn nguur gaa yi dem ci ak ak gouvernorat yeeg préfecture yi wala gouvernorat yi fi nguur yi doon nekk ministère yi di njëkkante ñii di jël ay fauteuils ñii di jël ay kii ay ay stylo yoo xam ne en ku nekk di am looy di yóbbu di ko fi fi am mooy loo noonu la waaw gisoo fi gars di xëccoo ay casque bi Covid bi amee entre pays occidentaux ñuy xëccoo ay masque waaw loolu di koy nit ñi mel noonu waaye illaa lu loolu ku ku lislaam yar kuy lislaam yar dëgg mel noonu waaw gis nga Brésil keroog janvier bi ñu génn gars yi biñ saccagé euh, euh, Brésil pale bi mokki Bolsonaro yi ñii di jël lu nekk di di gaaw di di jël di gis nga bi ñu ubbee Kunuz ak Kisra palais Kisra yi nekkuñ di di jiiroo ko di kontine ku nekk di jël di yóbbu di daw dañoo dajale lépp yem ko ci ay sëf di dox teg ko ci ay mbaan ñenn ñi war ñenn ñi di dox wallahi jóge Perse yaa ngi imaginer yow Perse tey Iran fa nga xamante nii fa la palais nekkoon fa jóge yor alal ju tal noon di dox ak seen tànk ñenn ñi ñëwaat ba ñu andil ko Seydina Umar ibn al-Khattab ila madinati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moo tax Seydina Umar dafa gis alal jeeg ni mu bare mu ne wallahi inna alladhina ataw bi hadha la umana wat naa ci yàlla ne ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo indi drainer alal ju toll nii jële ko fële te nekk ñoo xam ne ñu ngi takk ñii amuñu sax loo xamante ne nii bu subaa lu ñuy amuñu wallahi amuñu ko waaye neewuñ kenn mayu ci sa bopp ah écartu naan boo nañ ci jël dara lekk déedéet noonu lañ ko indi moo tax Seydina Omar ne wat naa ci yàlla radiyallahu anhu ñi nga xam ne ñoo fi indi alal ji wallahi ñii ñu wóor lañu walima la ñooñ na yeneen ci bare saa saam yar du alal moo fëkk seen bët yi neewuñ bari na bu ma ci jëlee tuuti kenn du koy déedéet laaluñu ko noonu lañ ko indee suraaxa nag nettali bi ne gis nga bi alal jooju ñëwee gis na gis nga ceinture bi nga xam ne moom la doon takk Seydina Omar dafa fàttale ku waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu waxoon Suraaqa ne ko yaa Suraaqa wa Suraaqa Suraaqa daw ñëw yaa amiiral mu'miniin labbayka waaw wuyu Seydina Omar ne ko yëkkatil say loxo waaw Seydina Suraaqa radiyallahu yëkkati ay loxo Seydina Omar jël li Kisra doon takk takkal ko ko ci ndigg ne ko lii la la yonent mi alayhi salaam digoon waaw naka ngay def suraaka bés bi nga xamante ne nii ceinture nga Kisra di takk yow nga takku ko suraaka la alaysa hada wa'du sadiq wallahi moo doon digeem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii ñoo ñu ko gëmoon waaw ñun nag bu ñu bëggee am as as lëf ci ñii li ñu amoon il faut ñu jaar fi ñu amoon la maxaala wallahi la yas'una illa ma wasa'ahum waaw in aradna al-falah wallahi buñ bëggee texe dara yaatuwul ci ñun lu dul li yaatu woon ci ñi nga xamante ne ñoo jaar ñooñu romb jiituñu ba amuk texe te jaare ko ci dëggal waxu yàlla dëggal waxu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñoom Seydina Adi Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu mu ne walaqad kuntu mimman niftataha kunuza kisra ibn hurmuz wat naa ci yàlla ne man nii di wax yéen di ami bokk naa ci di ubbi trésor kisra doomu hurmuz Allah mu wax ak taalibe bi mu ngi doon nettali ne leen wala in talat bikum hayaa te gis nga bu seenu gudd seenu fan guddee yéen ñii may waxal. alhamdulillah la tarawunna ma qaala an-nabiyyu abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam yuxriju mil'a kaffihi te bu seenu fan guddee yéen ñi waat naa ci yàlla man adi kene di ngeen gis li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam te mooy kam muy abul qaasim yi waaw bàyyi fii séddale mooy bàyyi séddale kat bi abul qaasim mooy kii al mooy kii taxaw tem di séddale yeneen may saa saam mooy kooku wallahi sallallahu alayhi wa li mu wax bi ngeen ko gis bu seenu fan guddee te ñoom ñooñ ñu doon wax waaye ñoom ñooñ al-Kufi hein mais taalibee saxaaba yi la Seydina Umar ibn Abdul Aziz Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu mais am na ay xay am na ay moom taa taabi'i la taalibe saxaaba yi la <laughs> taalibe saxaaba yi la te Muhill ibn Xalifa bi taalibe saxaaba yi la kon ñam doon waxal naan bu seen fan guddee ba mu koy wax Seydina Omar ibn Abdul Aziz mu ngi dund. nekkaguloon xalifa mais quelque lañ ci teg ay at mu nekk xalifa la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon am comme ni ko riwaaya imaamul Bayhaqi hadiisu imaamul Bayhaqi bi leerale comme niñ ko gisoon sànq waaw lii lañ bëggoon dolli gis nga bii moo gën a mag kon nag wallahi ñun alladina yu'minuna bil ghaib ñooñu ñooy tax waaw ñi nga xamante ne moo tax borom bi ñoom la njëkk a tudd waaw kumpa yi leen alquran yi leen yonent bi alayhi salaam di tudd di dëggal ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la téere bii alquran ak sunna di jariñ alif lam mim zalikal kitab ay way téere bii de la rayba fiihi amul sikki sàkk te point de dot te leen ci sikki sàkk hudan jubla waaye ngir ñan fiihi hudan lil muttaqin alladina yu'minuuna bil ghayb ñuy gëm xubba comme ñii yonent lay saa saam di wax te gisa gooku te sax boo xoolee ci mbiti nii di gis naan mais bi mais comme adi waaye da koo gëm bi yonent lay saa waxee ci dee eh, naam Kisra Kisra ni Hurmuz mu gëm ne kon loolu dina am ba borom bi boole ko ci ñi nga xam ne ñoo ubbi trésor Kisra ibn Hurmuz Allah <laughs>